a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin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 waaye doomu abu talha al ansaar yi mu tudd ko abdallah waxoon nañ ca jataay bu njëkk ba ka mu tudde woon al mundir di doomi abi asiid <coughs> yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu tuddoo ba mu juddoo da ko tudde lan abu asiid eh, loolu lépp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 bu seydinaa samura ibnu jundub comme ni ñu ko tudde woon raxmatullaahi alayhi wa radiya anhu seydinaa samura ibnu jundub radiyallahu anhu wa ardaahu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waqad rawaahu asxaabu sunan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 al imaamul Bazzaar daal di soloowee na ko noonu al imaamu Ibn Hibbaan ak al imaam al Haakim ci sanad boo xam ne bu wér la jële ko ci sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne àqa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam an al Husayni an al Hasani wal Husayni yawma as-saabi'i wa sammaahuma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 kon moom ba mu juddoo yonent bi sayyidatu Aisha nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam mook naka noon sayyidina al-Husayn ba mu juddoo radiyallahu anil jamii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo leen rendil xar wa sammaahuma mu tuddee leen moo leen moo tuddee kii al-Hasan keneen ki al-Husayn dañuy nettali na sayyidina Ali radiyallahu anhu moom doomam yi xar la leen doon tuddee la guerre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 yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daf ko laaj noo ko tudde mu ne alxuseyn non mu ne xarb xarb seydna ali ne xarb laa ko tudde la guerre yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne déedéet kii mooy xuseyn waaw kon wa sammaahuma gii mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tànn seeni tur allah hmm? mooy liñ la doon wax <laughs> ci jataay bii ba ko jiitu hein que yonent bi alayhi salaatu salaam yenn tur yi da leen doon changer <laughs> waaw hein Harb mu ne déedéet Harb ibn Ali ibn Abi Taalib déedéet def ko al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib waaye pas tamit Harb ibn Ali beneen al-Husayn eh, def ko al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhuma kon lii lay wane ne lan septième jour bi yawma sabi'i la la defal nii waaye loolu benn la boo xam ne buy wax affaire du septième jour ginnaaw kon samura xadiis sayna samura sayyidatu Aisha ngo radiyallahu anha waaye xadiisu a Abdallah ibn Amr ibn al-As nga xam ne imaamu Tirmidhi moo ko solo rahmatullahi alayhi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 mooy kële Abdallah ibn Amr ibn al-As te mooy li dëgër tàllal la goo xam ne wér la ah mu ne ah, kon moom mooy Seydina imaamu Tirmizi ci yoon woowu la ko jëlee mu ne moom Seydina Abdallah ibn Amr ibn al radiyallahu anhuma amarani rasulullah sallallahu wa sallam bi tasmiyatil mawludi li saabi'ihi hmm? mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam moo ma digal gis nga mooy moo ma digal kon kay bu ñu ne am jaddi xam nañ ne kon maam ji saxaaba bi la du du bi du Muhammad ah bu doon Muhammad ibn du ne amarani rasulullah ndax moom gisul après la la la la la la la la juddu moom nii di Muhammad ibn am Abdallah ibn Amr ibn al kon du kooku maam jooju la ñuy wax.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 lam ajid hein xawma lan la de budul loolu moom xawma lan looy doon in lam yakunil ada xalqu rasi ah fala adri ma hu <laughs> budul ne ada bi yonent bi aleyhi salaam naan fa amitu anul ada fii mooy loolu wat giñ koy wat man de xawma mooy lan kon al kon kon mawlana ibn Umar mu ne yonent bi salaam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 kon ni ni mu ñëwee ci xadiis yi mu féndi ndax moom xadiis bi nga xam ne mooy doomu Seydina Abu Muusa bi ba mu juddu yonent mi alayhi salaam da ko tudd ci saasi xadiisu su Sayyid Abu Talha bi bu xadiis Seydina Anas ba mu juddoo dafa tudd mu tuddaale xadiisu bi nga xam ne mooy tamit boole ci xadiisu man nga ko ci boole bu bi mu tudde doomam Seydina Ibrahim mu ne loolu boo seetloo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 kooku kay xam nañ ne kon ab saxaaba la te mooy Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma kon mooy xadiis yooyu mooy dëgër nañu mais bu dee ci wàllu ban moo gin a dëgër xadiis yi naan mu juddu tey ñu tudd ko tey comme ni wala boog bu tudd biig ñu tudd ko ci suba ga loolu moo gën a dëgër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 adamul amri daf dafa dafa day day tegtale ne yadullu ala adamil wujudi est day tegtale comme que nettaliwuñ ko rek mooy affaire bi amul hmm? est-ce que le fait que ñu ne yonent bi aleyhi salatu de nee na Seydina Anas wax wulida liya laylata ghulaam fa sammaytuhu bismi abi ibrahim yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne man de juróol lañ ma biig doom tudde naa ko sama bàyyi Ibrahim alayhi salaatu wassalaam est-ce loolu day tegtale ne est ñàkk a toxal gi ñàkk a toxal bi ñu ñàkk a euh, rapporté rapporté ne yonent bi alayhi salaam rendil na doomam jot xar est loolu day tegti ne yonent bi alayhi salaam defu ko non du tout du tout ñàkk teg adamu naqli laa yadullu ala adamil wujudi loolu tegtalewul ne affaire bi amul nekkul.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 ba mu amee doom da koo mu ne dafa am benn kii xaw ma bu mu woo xaw ma Sénégal la nekk xawma la lan mbokkam yi bi mu yoone waaja ne ah, ah, ah, xaw ma sëriñ la xaw ma lu mu doon mu ne affaire bi mu ne loolu doon baaxul waaw am doom tudd ko tudd bàyyi xaaroo ba sept jours bi septième jour nga tudd ko baaxul ay wax lu ne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 après timis minuit ñu ne timis boog euh, vingt heures la vingt heures vingt une vingt deux heures vingt trois heures vingt quatre heures une heure du matin deux heures trois heures quatre heures cinq heures six heures et demie ba six heures et demie loolu lépp dañ koy boole ci mercredi bi ku juddu rek foofu nga bokk ah voilà foog naa seen bon na léegi parce que masala la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 baabul adani fil uduni fii udunil mawludi baabu bokkul ak adan de parce que adan mooy pluriel u nopp waaw al adanu mooy noddu loolu gisoon nañu ahkaamul adan les règles de l'appel à la prière walillahi alhamdu wal minna loolu yàgg na début Médina waaw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 noddu fii udunil mawludi ci nopp ki nga xam ne mooy liir bi al imaam at-Tirmidhi mu ne Muhammad ibn Bashar qaala xaddatanaa Yahya ibn Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi rahmatullah alayhima mu ne ñoom ñaar qaala axbaranaa Sufyaan an Aasim ibn Ubaydillah an ubaydillah ibn abi raafi'in an abiihi annahu qaala al imaamu tirmidi muhammadu ibn isa ibn ibn isa ibn sawrata tirmidi rahmatullahi alayhi mu ne haddathana mu ne nettali nañu muhammadu ibn bashar di suñu sëriñ di muhammad di doomi bashar igin koo xam ci bundaar qaala mu ne haddathana nettali nañu yahya ibn sa'id